voilà boo déggee boroom xam-xam yi daan xadiisu shafaa benn la bokk ci saxaaba yi ko solo sayyidina mawlana Abu Hurayra mi muy indi xadiisam bi voilà ndax ñi ko solo moom maanaam mutawaatir la voilà mais moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko solo moom al imaam sayyidina wa mawlana Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi waaye saxaaba yi ñoom sayyidina Hudayfa ibn al-Yaman ñoom saydatu euh, saydna anas radiyallahu anil jami' euh, saydna abu bakar saydna uqba ibn amir saydna abu sa'id radiyallahu anhu ñoo ñépp daal dinañ koy solo ak ñeneen ak ñeneen ci sahabatu rasulillahi alayhi afdalu salati wassalam mooy hadis bu gudd imam suñu xadis bi ak bi ci tegu moom dañoo gudd xadis la ñuy gudd gudd gudd moom laa doon beneen bi ci tegu moom laa doon wax ne mooy xadis Mawlaana Ibn Abbaas bi wax aj euh, historique li nga xam ne mooy aj moom tamit la ci teg ginnaaw bii moom it muy xadis bu gudd boo xam ne it xalaatuñu toog di ko jàng door a tàmbali après mu tëju ko xadis boo xam ne nag bu gàtt la boo ko defee mu jeexal kitaabul mansuuraat wal mulah ci bunt bi di benn trois cent soixante-dix baabul mansuuraat yi wal mura léegi walilah alhamdu wal minna kon ci suñ jotaay bii ñu génn bala ñu tàmbali euh, gisoon nañ xadiisu mu doon xadiis mille huit cent soixante nga xam ne moom la imaam waxoon an-Nawawi ne wa an abi hurayrata radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rajul la tasaddaqanna bi bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi saariq walillahi alhamdu wal minna banim jeexe tey ñu war a gis xadis bii di xadisu shafaa mooy xadis boo xam ne dañuy wax di demaale amaana duñ ci yàgg duñ taxaw yenn taxawaay yi ndax xadis la bu siiw voilà euh, Abdullah pas ci boroom xam-xam yi rek xatta ñi nga xam ne xaw nañu intéressé wu tuuti ci wàllu xam-xam te tamit diglu ay waxtaan ci wàllu yowmal qiyam xadis la boo xam ne bu siiw kon muy xadis mille huit cent soixante-six mu ne wa anhu mu ngi jële ci sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena kunna dañoo mas nekk ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fii da'wa dañoo masoon a nekk ci yonent bi alayhi salaatu salaam fekk nag mooy dañ leen invité woon loolu lay wax c'est pas <laughs> dañoo demoon di da'wa nit ñi di leen woo ci diine déedéet <laughs> <laughs> mooy <laughs> dañu ne woon ak yonent bay saa saa fii daawa mooy dañu ñoo invité woon ci ab plat boo xam ne ka leen invité wala ña leen invité moom la ñu leen waajal waaw muy lu baax di sunnaay nit ñu baax ni di invité euh, boroom xam-xam yi yonent yàlla yu saa saa ak seen taalibe yi boroom xam-xam yi di leen invité euh, ñu bokk ngir euh, am lu ñoo xam ne moom lañ leen di invité ngir waajal leen plat loolu daa bokk ci teraanga bokk ci sunna képp ku ko def di ci xalaat mbir lii nga xam ne moom la saxaaba yi doon doxalal yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon doxalante ni moom yow yaa ngi ci sunna anta ala xayr jazakallahu xayra waaw kon mu ne dañoo mas a nekk kon ci yeneen ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ciy gis ne yonent sallallahu alayhi wasallam dafa nawloo woon ak taalibeem yi muy saxaaba yi radiyallahu anhu neewul ne man la ñuy invité dem leen toog wala bon man du ma ànd ak yéen non man soo yi non man foofu c'est que je suis waaye bëgguma façon nit yi ta ñoom Seydina Abu Hurayra jamono yeneen saa saam ci waa ahlu suffa la bokkoon mooy borom woyof mu buy la bokkoon ba pare baax na ba ci jàkka ji lañ doon fanaan lañ leen utaloon benn hangar waaw neewul bon man fee invité nga invité nag bon am na ñoo xam ne dëgg la samay xarit lañ mais bon wala samay àndandoo lañ mais bëgguma di ñëw ñuy ñuy ànd ak man fee quoi parce que bon. jataay boobu c'est les c'est sont raffinés alors que gars yi moom ah da ngay waaru quoi non loolu waxu dara déedéet loolu du waxu dara loolu du waxu dere dere dere dere dere te yii daa bokkoon euh, am na nag ñu ne daawa gi waliima la woon comme imam al-Hafiz Ibn Hajar dane euh, euh, aw mu ne mooy waliima al waliima waaw mais nekk beneen invitation bu dul waliima te gisoon nañ xaqul muslimi alal muslim ak bi yoneen saa sa waxoon na jullit am na ko ci mbokk jullitam mooy bu ko woowee na ko wuyu boobu boroom xam-xam yu bari ne woote goog mooy mooy céetan ah. mais à condition mu nekk céet goo xam ne amul ay munkaraat yoo xam ne manu koo tere waaw wala bu demee gaay yi di gën a yu bon yi nekk parce que sëriñ diw ñëwoon na te waxuñu dara waaw il faut yooyu mu dàqu fa waaw loolu wal iyaadu billah dafa am solo yooyu yëpp ay ngànt la yuy tax nit ki bu buñ la invité même invitation mariage li muy nekk bon li gën a dëgër farata nga dem wuyu ji comme niñ ko gise woon mais bu dee ne daa am yoo xam ne nag day tax doo dem wala boo demee ba foofu nga détourné wu ndax mun karaat yéngi fa gis te manoo ko tere te gaa yi faale wuñ la ñu ngi continuer loolu bu boobaa am nga ci droit noonu daal di dem sa yoon mu ne kon kon invitation loolu dafa nekk loo xam ne euh, sunna la ci moo xam ma maduba mooy comme benn kii rek boo defar voilà invité say gaay yeneen saa salaam comme na ko Abu Shuayb bu invité woon mu nekkoon koo xam ne ku ku ku ku manoona ku ku ku woon la sax te <laughs> manoona defarum ñeex ak togg bu baax invité yeneen saa salaam voilà loolu lu am am solo la kon mu ne naa ma Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi daawa fa rufi'a ilayhi zira ñu daal di koy waaj euh, jébbal daal di koy tegal euh, épaule mooy mbaggu xar ndax yonent saa salaam wa kaana tu'jibu mooy dafa bëggoon lool saxaaba yi nañ ko xamoon ci moom mooy dafa bëggoon char muy añu xar lim ci li ko ci ginoon a euh, sopp lim ginoon a bëgg mooy mbagg mi mbaggu xar waaw <laughs> <laughs> ay fay com ah zuna la <laughs> ar léegi booba koy galdanaan sax ba ma ci zuna si laa wax waaw boo ko defee roy ko yeneen sa salam de moom la <laughs> mais nag <laughs> lillahi alhamdu wal minna léegi mooy loolu dañ ci xam ne tamit nit ñu xame ko ne bëgg na lii loolu waayut voilà loolu sori waaw sori nag ay ñàkk dëggu dëddu àddina ay boo waruñu nit waruñ laa xame que ne da ngaa bëgg dara waaye yow ma ne loolu mooy nit ci boppam <laughs> nit dañ koy xam ne yeneen saa na man dañ maa soppaloo ci seen dund ci seen àddina bi an-nisaa jigéen ñi ak li nga xam ne mooy parfum waaye wa ju'ilat qurratu ayni fi salaa ñu def lii dalal sama xol nag sama bët di seral sama bët mooy ci biir julli la ko borom bi defal waaw. hubbiba min dunyaakum an-nisaa wal wal wal wal wal utuur wala wal mis wala kaw kamaa qaala alayhi salaatu wa salaam loolu bu yore saa san ko wax tam moom mooy suñu royukaay kon képp kuñ la fi wax ne daa baax wala gaa yi di nettali yoo xamante ne ñoom sax ñoo koy nettali quoi waaw yenn yi sax daa wérul ci ki ñu koy nettali waaw que ne bon moom bëggul woon xamee ko ne moom daa bëgg lii ndax loolu day mel ni topp bàkkan loolu sawaay dama naan jëlaatal seen nettal yooyu ngeen denc ko quoi waaw téye leen ko pour yéen premièrement wérut te bu wéroon dañ naan ne kan lañu borom bi royloo yonentu Yàlla saa saa dafa am yoo xam ne daf ko bëggoon ba pare nee bi muy tagg sarid ne wa fadlu aishati ala sa'iri nisa ka fadlu aishata ala sa'iri nisa ka fadli saridi ala sa'iri ta'am waaw kon nag yooyu il faut bàyyi di ñuy wax quoi <laughs> waaw mooy euh, euh, mu ne li nga xam ne Aïcha fekk bi muy wax ngëneelu jigéen ñi gën ci kaw suuf ak yooyu mu ne kanta jigéen ñi def Sayyidatu Aïcha ni mu leen gëne comme sarit muy façon sauce boobu nga xam ne genre supp la ni mu gën a ñoom muy plat bi nga xam ne yeneen saa saa moo mooy bon plat bi mu a bëgg voilà te moom moo tax mu wax ko que ne mooy comme ni boobu gën a yeneen palaas noonu la Seydou Ba ay seen gën a yeneen jigéen ñi des. loolu mooy loolu lépp di wane ne loolu en loolu dëgg-dëgg mooy mooy ak mat waaw parce que loolu tamit daa am loo xam ne da koy nekk mooy yombalal par exemple bu dee dañ lay invité ñooñ dañuy yomb xam lan lañ lay toggal quoi loolu lépp ay ngëneel la duñ nekk ne diw de xamaluñu ko dara xamuñ lan lay lekk. ah te dafa war a ñëw ah, moom la def nga tëj bopp nit ñi loolu problème la ñoom duñu xam fii mu ne lan lañ lay waajalal ci ngir berdeel ko ngir daal di lay teral parce que xamuñu ci yow yooyu alors que bu ñu xamee ne ah moom nag lii nag bëgg na ko lool nit ki da koy def xam ne lii bëgg na ko xool bi mu koy demee ak ak cofeel geek nag noonu amour bi mu bu la koy taajal ak bu la koy waajalal xam na ni dina ko bëgg loolu rek sa waay loolu loolu lépp lan ko amee parce que xam nañ ne lii dañ koo bëgg waaw loolu dafa am solo quoi moo tax Seydina Abu Hurayra wa kaana yu'ju fa rufi'a ilayhi dhira' te ñooñu ko invité woon dañ ko xam ci moom moo tax ñu waajalal ko ko lu keroog Xaybar nettali euh, Xaybar yi bi nga xamante ne nii mooy ndaw soosu mu ngi ci saxiix yi ndaw si euh, yahudiya bi ko posone woon yonent saa salaam dafa laaj saxaaba yi yonent saa salaam lan la gën a bëgg ci xar ñu ne ko épaule bi mu daal di dem rendi lu am xar ñoom yahudi yi <laughs> ndaw si daal di jël épaule bi miche wi ko miche wi ko ngir ne da koy jox addiye yonent saa salaam miche wi ko jël poson bu bari sol ko ci épaule bi ci épaule xar yi xar mi ñëw taajal ko yoneen saa salaam ba mu doon lekk moom Bishr ibnul Bara waaw Bishr euh, jot a sex yoneen jot na sex ci affaire bi parce que Bishr du dëkk a lekk yoneen tubaab yi saa salaam ibnul Bara ibnu Azib radiyallahu anhuma waaw waaw non ibnu euh, ibnu al-Bara ibn Ma'rur Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur parce que al-Bara ibn Azib non al-Bara ibn Azib Azib mooy <laughs> non Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur voilà Bara al-Bara manu la jur Bishr moom voilà al-Bara <laughs> am na yeneen saa salaam di gàddaay fi jot moom moom ñoom classe si ñoom Seydina Anas yeeg Seydina Abdallah ibn Umar côté yooyu la kooku manu la jur Bishr ibn al-Bara voilà. al-Bara ibn mi nga xam ne saxaaba la bu bokkoon ca Aqabi yi ñu ñu jaayante woon ak yeneen saa salaam ci wàllam saar teel a génn àddina doom ji di Bishr moo yeneen saa salaam ñoo lekk doo te kooku tegginu saxaaba yi mooy duñ njëkk a lekk yeneen saa salaam moo tax yonent bi saa salaam jot na cee lekk Bishr daal di lekk ah yeneen saa salaam ne ko ne ko arrêteel parce que euh, yàpp wi mu ngi mën ne dañ koo posone dañ cee def poson. fekk Bishr moom jot naa lekk jot naa jàllale lim ko quoi yaram wi waaye yow tuuti lañ ci teg mu mu mu déformé wu daal di faatu laata muy faatu nag yeneen saa salam daneen woo leen ma dajal leen ma yahuud yi nekk fii ñu dajale leen ñu indi leen laaj faam bi nga xam ne moo ko jox fii ne ko waaw lan moo tax nga def lii nga def ndax affaire bi nee na ma dañ cee def poson mu ne ko waaw waaw ma dama koo def ngir bu dee yonent la xam naa ne dina la moom dina la ne poson la du la lor boo dul yonent nag bu ko defee boo ko lekkee faatu ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm yeneen saa sam bàyyi ko mu dem waaye bi Bishr ibnul Baraa génnee àddina dafa wax nag nañ ko teg ndax dafa rey nit nañ ko teg penu ku fa faat voilà loolu lépp la pour wan lan mooy yeneen saa sam dañ ko xame woon ne daa bëggoon nii waaw moo tax sëy na wa mawlaana Anas ibnu Maalik radiyallahu taala anhu wa arda mu ne man gis nga courgette yi bëgguma ko woon waaw waaw ba ni may gisee yonent bari saa saam di ko topp buñ ko toggee ci benn palaat benn palaat teg palaat bi mu koy topp yonent saa waaye yow waaw loolu ma euh, euh, ma ma gis ko mu koy toppe noonu ma daal di koy ci kaasi ci laa ko bëgg ndax xam na ne yonent saa salam daa bëgg lii waaw kon loolu lépp di wane lam ke ne bon loolu euh, gars yi di nettali naan ay sëriñ diw ay nangam loolu lañ naan sawaay premièrement sa nettali yi wérut bu wéroon lañu naan loolu moom de toute façon kenn royloowuñu sëriñ boobu ngay wax <laughs> waaw bo yonent bari saa saam lañu borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw kay jeex na kon nag wax yooyu jar naa bañ a di nettaleeki euh, ak a yëkkati daal <laughs> voilà <laughs> mu ne kon farfi'a ilayhi zira'u ñu yëgati yonent bi alayhi salaam ab épaule mbaggu xar wa kaanat tu'jibuhu ñu présenté ko jox ko ko fa nahasa minha nahsa waaw yonent bi alayhi salaatu salaam daal di kii bo moom la wolof naan xàmp mooy li nga xam ne say bëñ yi ci kanam nga koy defe waaw mooy boo yoree ndawal rek téye ko nii ah comme euh, sa bëñu yi ci kanam daal di koy xàmp waaw mu daal di loolu naan nahasa nahsa loolu mooy nahasa waaw mooy axada minha bi atrafi asnaanihi ci catu euh, bëñam yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam loolu la ko jële loolu la ci xam léegi nag bi mu ko defee <laughs> côté bii moom daa daa arrangé fay moom <laughs> mu ne wa qaala yeneen saa saa ne ana sayyidu nnaas yawmal qiyaama hal tadruuna mimmaa zaak waaw mu ne ana man rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayyidu nnaas yawmal qiyaama maay sangu nit ñi bésub taxawaay ba waaw ndax mooy bés ba nga xamante ne nii moom fële ñëpp yi dajaloo waaw alhamdulilah xam nga boo nee fii suñu suuf si boo nee diw moo fi gën ñu jàpp ne bon waaw bon naam buñ demee ba nangul ko lool bon moo gën ñi ñi muy dundal mais ñu jiitu woon waaw moom xalaatuñu ko waaye foofu. borom bi day dajale jëpp waaw yaj yawma yajma'u Allahu al-awwalina wal axirin comme ni mu koy waxe tuuti ci kanam léegi ci day dajale ñi jiitu woon Seydina Adama alayhi salaam ak ñi toppoon ci moom ak ñi mujjee faatu ñëpp waaw loolu nga xam ne ñëppay présent ñooñu ñëpp ña fa nekk ñëpp mooy seen sang ana sayyidun naas mooy nit ñooñu nga xam ne kenn génnu ci <laughs> yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba. waaw yii nag am na riwaay yoo xam ne yeneen saa da koo wax après saxaaba yi waxuñ dara euh, mu ne ndax du ngeen ma laaj lu tax <laughs> am na riwaay yu wax lool ñu ne ko ah kon ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam falima waa loolu moom nan la demee noon ba yaay nekk sayyidu waladul adam ak bon am na yeneen ci yeneen riwaay yu mu ci teg <laughs> wa awwalu man yanshaqu anhu yun yanshaqu anhu al-qabru wa awwalu shaafi'in wa awwalu mushaffa' Allah aw <laughs> oh! maay sangu doomu ana sayyidu waladi aadama yawma al-qiyaama wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabru wa awwalu shaafi'in wa awwalu mushaffa' maay sangu doomi aadama yi alayhi salaatu wa salaam bi sub taxawaay ba maay ki njëkk ki xar suuf bi xar ngir ma génn sama bàmmeel waaye maay ki njëkk rammu jaam yi te ci man la njëkk ñëw sàkk loolee ci man allah allah hmm, allah <laughs> allahu akbar waaw mu ngi waaw kon ki nekk sang nag yawmal qiyam sangu ñëpp daa fekk àddina mooy seen sang te loolu moom du lu ñuy démontrer képp koo xamante ne pour képp koo xam ne jullit la boo xam ne xolam laysa fi qalbihi marad wala xolam amul loo xamante ne ak feebar gu ci ne kon mu ne hal tadruna mimma dak mu ne ndax xam ngeen lu tax ci lan la lool jógee su ba may sangu doomu aadama yi waaw ah, moo tax gis nga ne salaam dañ ciy jànge gaay biñ ñëwee euh, euh, bi bi yahud bi euh, ne nekk ci marché bi doon wax ak benn jullit naan walladi faddala Musa ala al alamin tuddoon nañ ko fan yee mu ngi ci saxi waat maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii moo gënale Muusaa ci ci ci ci Seydina Muusaa alayhi salaam ci ci mbindeef yi rek benn saxaaba waay dal di koy ajjante waaw yowut bi après mu mu dem kalaame ko yeneen saa waaw yeneen saa ne ko bu leen ma gënale ci Muusaa parce que yawmal qiyaam mooy sa ñu ko doon wax keroog wanu fexa fi suur googee buñ ëffee beneen ëff bi ba nit ñi jóg way daaw xiyaamun yanzuru nit ñi jóg nee na man kiy jëkk jóg comme wax bi maay ki tan awwalu man tan shaqul anul ard maay jëkk jóg mais man li ma jaaxal mooy damaa gis Seyna Muusaa mu téye benn ci benn poto arache xaw ma nag bokkoon na ci ñi nga xam ne bi ñu ëffee ñi nga xam ne dañoo faatoo ñoom dañoo kii wala moom dañ koo seppee <laughs> waaw loolu gisoon nañ mu ne woon kon bu leen ma gënu ne ba pare waxoon ne laa tufaddiluni ala Yunus ibn ala Yunus ibn Matta bu leen may gënale ci sayyidina Yunus ibn Matta mais loolu daa am lu taxoon yeneen di ko wax waaw daa xam ne am na jamono yoo xamante ne lool c'est pas ça le loolu du bàyyi leen yooyu quoi ay di wa gën kii kii wa gën kii wa loolu am na waaye sinon moom ci boppam moo ne man maay sayyidu naa fi comme fii <laughs> sayyidu wala di Adam <laughs> ah yawmal qiyaamati kon kay kooku moo tax buñ naan ko sayyid ah sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu daa nekk loo xam ne lu ñu mën a wax la xam nga gars yi dañoo jóge ne leen kaw kaw yoo doon dóor a tibb naan ko sayyiduna mu ne leen déet inna allaha huwa sayyid parce que xam na ñoom connotation bi ñu am ci moowu sayyid mooy ñoom ñi nga xam ne dañ leen a jàpp woon presque ay ay demi ba pare teg leen foo xam ne daanaka place yu yàlla. ñu koy ñu leen fay jéem a teg seen kàddu yooyu nag ñu doon utiliser moo tax yoneen saa salam bi ñuy door a tuub si ñoom naan ko yow yaay suñu sang mu ne leen déet yàlla mooy sang bi allahu huwa sayyid waaw as-sayyidullah parce que daa am lu doon dàq ngir daraay luy luy luy luy luy luy bokkaale bu mu traverse seen xol yi ngir rek badratu shirki bu mu am seen place gàncaxu jiwum euh, bokkaale bu mu am place seen xol loolu moo tax yeneen saa sam dàqloo mais sinon loolu ñépp ku xam nañ ne mooy sayyidun naasi comme ni mu waxee ne ana sayyidul euh, euh, naasi yawmal qiyaama ak ana sayyidu di adam kon boo nee sayyidina muhammad loolu wax nga li nga xam ne wax ji gën rafet waaw ndax mooy as sayyidu ta moo ko waxal boppam ne ana sayyidu naas maay sangu nit ñi yawmal qiyaamati waaw te bu ko nekkee foofu da koo nekk fii kon tey mooy sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allah <laughs> léegi mu ne leen kon kon loolu lu mën a nekk la waaw lu tax ngeen daan sayyidina muhammad waaw te yéen est doon ngeen dégg saxaaba yi di ko ma ne après yéen yàpp bu léegi bu ko saxaaba yi waxuloon nag te yow kan moo leen saxaaba yi doonuñ ko wax ah parce que ñun lii am ci hadith yi dafa néew par rapport ak seen dund mais buñ ko doon wax ñun wax nañ la tegtal bi yoneen saa san moo ne man maay sang bi ana sayyidu waladi adam menen maleen mooy jeexul léegi ñun mënu ñoo wax loolu <laughs> nit du gumba way eh, gumba xol <laughs> innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur fa innaha ta'mal absar borom bi nee na dëgg dëgg silmaxa du ñi nga xam ne ay non voyant lañ ay ay aveugle lañ gisuñu la ñooñu tax ñuy wax loolu moom loolu du dara voilà loolu yàllaa koy teg ku ko neex du loolu la ñuy xamee kan dara loolu tous koo gis muy attardé wu ci lool xamal ne ko dafa am problème mu xol waaye lii silmaxa dëgg dëgg mooy ñi nga mooy xol yi nga xam ne ñoo nekk ci biir no euh, euh, ci biir dënn yi waaw loolu moom ku sa ku ku sa xol silmaxa gumba ba mënoo gis yiiw kooku mooy ci silmaxa dëgg même bu dee ne moo gën a baax vision ci bitim yi waaw kon nag ana sayyidu yawmil eh, annaas yawmil qiyaama ñu ne mu ne leen hal tadruuna mimma zaak est ce que xam ngeen lool fu mu jóge ah sahaaba yi wax nañ la <laughs> boo xam ne bi mu waxee di ñu noppi mu ne leen mu ne leen du ngeen ma laaj lu tax ñu ne ko waalu tax mu ne radiyallahu anhu yajma'u Allahu al-awwaliina wal aaxiriina fii sa'iidin waahid mu ne borom bi tabaaraka wa taala day dajale ñu njëkk ñi al mooy mbindeef yu njëkk yi jinne nit nag waaw jinne ak nit ñépp wal aaxiriin ak ñu mujj ñi fii sa'idin waahid ci benn pàkk boo xam ne ci lañuy ñuy nekk kenn du ko mooy yawma tubaddalul ardu ghayral ard voilà bés ba nga xam ne la soppi suuf sii def ko beneen suuf boo xam day weex tàll comme ni ko neen saa leerale waaw wa barazu lillahi alwahid alqahar bés boobu la pakk boobu nga xam ne mooy ardul mahshar lañ ko lañ koy wax waaw mooy suuf si nga xamante ne nii mooy suufu bi nga xam ne fa la ñuy dekkile jaam yi waaw nga xam ne fala leen borom bi di dékkile ñoom ñépp nga xam ne bilaadu Sham lay amee ci li gën a dëgër la grande Syrie foofu la suuf soosu fii sa'idin wahid fa yunzur fa yun mu ne ziruhum an-nazir aji xool ji di leen mën a gis képp mooy képp ku xool da ngay gis ñi mën a gis ñépp waaw ñépp moo tax benn bi fa yubsiruhum an-naadir wa yusma'uhum ad-daa'i waaw dañuy nekk pàkk boo xam ne mooy lim la bëgg a ñoom ñépp ñoo fay daje kenn du absenté waaw kenn du absenté ñépp waaye di dee dégg ad-daa'i aji woote ji lépp mooy ñéppay nekk même bërëb di dégg doo lépp waaw wa tadnu minhum ash-shams borom bi daal di wàcc jant bi allahu akbar keroog lay tàng tàng boo xam ne comme ca hadith Seydina al-Bara radiyallahu anhu nga xam ne moos gars yi dañuy ñii dañuy lap ci seeni ñaq ñii seen ñaq day yem ci seeni uum waaw ñii mu dépassé ba ci seen biir yi ñii ñëw ba ci seen put yi ñii ñëw ba ci seen dal di di naq ci seen biir biir naq ñaq yi Allah bu ko defee nag te boroom bi àttewul kenn waxula kenn dara taxawaay ba day metti mettee goo xamante ne nii nit ñi duñ bëgg lu dul ñu àttale fu ñu jëm baax na waaye lii moom <laughs> xam nga nit xuliqal insaanu ajula <laughs> nit dañ koo bind mu yàkkamti daan lii moom moom moom mooy problème bu mu nekk danaan na gaaw jeex man moom buñ ma yóbbu seneen sax mais attente bi dafa xam nga attente daa metti <laughs> attente bu metti bii xamoo foo jëm tu sais pas dans quelle sauce tu seras mangé affaire bi di gën a tar jant bi ñu ngi nii di di nuur ci suñu suñu ñaq yi ñenn ñi non mais lii moom lii lii yéeme na lii moom yéeme na <laughs> léegi nag ñu ne euh, euh, bon borom bi léegi nag fa yabluhu annaasa mu jote nit ñi minal xam ci njàqare wal kar bi ak i piis maa laa yutiquuna loo xam ne support mënatuñ koo support wala na mënuñu koo yenu non lii moom c'est insupportable ci ay mettit quoi te te amul bon man nag bon j'ai rhumatisme sama ndigg li baaxut bon utal leen ma chaise chaise fan yow maa kii yaa matti bésu taxawaay bi ñépp say ñaari tànk ngay taxaw amul sonn naa non vous savez léegi naa toog ci suuf mu ko toog fan ñépp ay taxaw <laughs> naa déggoo fay daaw qiyaamun yanzurun nga ne lan way <laughs> ñoom ñépp naan jonn laa wax taxaw di xaar di xoolante waaye di xaar ñu àtte leen mu ne kon mu dal leen ci ay métit loo xam ne manuñu koo supporter manuñu ko te manuñu koo yenu fa yaqulu naas léegi nag nit ñi daal di jël décision wax ngir ah léegi nag il faut qu'on fasse quelque chose quoi parce que quand même trop c'est trop métti di métti na métti goo xam ne moom il faut qu'on essaye de faire quelque chose quoi léegi quelque chose boobu ana naka la ko gaa yaa defe léegi ñu fa yaqulu naas nit ñi waxante wax ne waaye mais alaa taraw na waaye yéen xanaa gisu ngeen waxante quoi seen biir ilaa ma balagakum ci li nga xam ne moo leen jote ci ay mettit ak i weñ so fii ñu nekk nii ala na mais yéen du ngeen seet bokk mais mais mais mais mais mais mais faisons quelque chose ah mais euh, ndax du ngeen xool seet man yashfa'u lakum ilaa rabbikum koo xam ne mooy dem bokk ti ñu dem ci suñu seen borom bokk ah ngir euh, bon mu mu mu mu àtte ñu quoi koo xam ne au minimum dina tax borom bi def dara parce que borom bi du euh, da leen fay plaqué noonu bàyyi leen fa te décidé wul ci seeni mbir dara waaw bàyyi leen noonu mbir yi gën a metti ba kera ñuy waxante lii nag waaw <laughs> waaw waxante lii waaw mu ngi noonee léegi nag bon fa yaqulu ba'du an-nas li ba'd mu ne lenn li daal di wax ñeneen bi waaw ñu waxante mooy lii dañ ciy jàng ne mooy métit bu amee laala doo ñëpp ay solution lañu ñu war a ut waruñoo toog rek nekk ay Jacques le fataliste mooy lii ñoom ñu def ñoo ñoom lii ñu def mooy li normal waaw buñ nekkee di dund métit ñun moom suñu metti bi moom ce n'est même pas zéro virgule zéro zéro zéro pour cent ci ñoom li ñu leen di dal keroog bés boobu waaw ñu ngi fii ci gox boo xam ne vraiment ñu ngi ci mënd moo xam ne taw yi yooyeeg nangam nangam du ñu toog rek di subir quoi subiru bi di ñu suñu bopp ak suñu doom ak suñu lépp te duñ fexe ut solution mais comment on va faire comment on peut pour que quand ñu ngi ci ndox mi tey ñu fexe. nan lañ ko fi évacuer te bala fee nawet yi ñëwaat dinañ fexe def loo xamante ne nii dootuñu sonal loolu mooy nit waaw mais bu dee dañuy toog ak mu nekk bu weesoo ñépp fàtte lépp nekk ci seeni mumbaay ko xumbaay ko rumbaay bu ñëwaatee ñoom ñépp ñu nekk ci di jooyati même moom nga fay romb boo xamante ne 40 ans man nga fa jaar nawet bu nekk c'est la même remake loolu day wane ne gaa yi nii de dese nañoo yeewu daal. waaw ñu koo teg nag waaw nguur gi deful dara guur gi xam nañ ne bu deful mais yéen du ngeen jéem dara alors que seen biir du ngeen ma amu ngeen dara te borom bi li mu leen xéewale ñaata seen doom moo nekk Europe ñii nekk feneen ñeneen nekk biir Sénégal am situation yu baax mais ko am génn foofu dem tabaxi feneen bàyyi gars yi foofu léeg-léeg ñëw seeti sa yaay ci biir ndox mi muy tëmb loolu sa ñaaw wal iyaazu billah ñii bi nga xamante ne ci lañ am problème bi dañ ne eh faut qu'on fasse quelque chose waaw <laughs> waaw il faut ma ne qu'on fasse quelque chose <coughs> waaw xanaa du ngeen xool kenn koo xamante ni bo moom mooy dem ci borom bi tabaarakoo wa daal di ñuy ñaanal njekk bo intercession daal di dem rammul borom ñaanal ñu borom bi ngir problème bi ñu nekk xat-xat yi mu teggil ñu ko ah loolu mooy laaj